Eh, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yenente bi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal xaq ñaan borom subhaanahu wa ta'ala boo leen jéggal ñu ngi woon ba ci al-Kunûz al ci al-Kanz ci maratibul wujud ci suñu jotaay bi weesu eh, taxawoon nañu ci ay xeet dalil yoo xamante ne dara tax eh, ñu mën saxal nekk borom bi subhaanahu wa Euh, te dalil boobu bi nga xamante ne moo ci gën a ràññeeku euh, moo ci gën a euh, feeñ mooy dalilul xudus maanaam mooy le loo xam ne dafa sosu maanaam jékki-jékki na am dafa am dafa soxla ko amal maanaam moom mënta jékki-jékki rek noonu am ndax faaw day soxla koo xamante ne moo ko jëlee ci ñàkk am indi ko am ci kaw loolu kon faw mu am loolu fu mu tàmbalee parce que mënta euh, loolu mënta wéy noonu rek nekk fekk ne amul fenn fu mu tàmbalee euh, maanaam ñu naan par exemple euh, mbir yi moom dañuy jékki-jékki am maanaam mu nekk musalsal mooy tasalsul boobu ba ci ajag-jag loolu mënta ne comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon mooy ne mu soxla maanaam ki koy jëkk sababal mooy al musabbibul awwal ki nga xam ne moom mooy sababal mbir yi ci njàlbéen gi mooy tax affaire yi mën a déclencher wu sinon loolu du mën ne kon ci kaw loolu danañ xam ne am na ku fi ne koo xamante ne moom ak amam moom am fu dàmbale te kooku moom moo amoon mbir yëpp euh, loolu boobu dalil nga xamante ne mooy bi gën a simple euh, mun bon mën na bañ a nekk bi gën a simple ndax dafa laaj ay préalable boo xool boo duggee ci détails ak ci xóotaay bi dinañ gis ne dina am ay pré ay Euh, préalable et cetera yu ñu teg ngir mën koo xam maanaam ngir mën cee dogg ci ne mbir mi noonu la demee et que adduna bi moom ala kulli haalin faw yàlla rek ko bind euh, loolu dalilul hudus boobu haqiqatan euh, boo ñu xoolee am na benn philosophe américain bu tudd William Lane Craig ñu ngi gane adduna 1949 bi passé Euh, mu nekk un grand philosophe ci suñu des temps modernes euh, moom dafa euh, lu ñu wax le kii nu tuddati philosophie kantien bi mooy nga xamante ne Emmanuel Kant depuis donc dix-neuvième siècle bi moom moo nekkoon ki nga xam ne moo nekkoon figure bi gënoon a rëy ci philosophie nga xamante ne moom ci jëmmi boppam sax maanaam philosophie moderne bi nga xamante ne mooy saxal maanaam mooy athéisme maanaam moom mooy li nga xamante ne moo gën a dëgëral athéisme comme niñ ko waxee woon fàttali nañ ko ci jamono yi que euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy mouvement boobu nga xam ne mooy mouvement matérialiste bi euh, athée nga xamante ne dañuy dëgëral philosophie athée maanaam bëgg ko imposer nit ci seenam xel ne moom mooy dëppoo ak modernité gis-gis googu ñi ko indi moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci dix-neuvième siècle amoon na ci ñu ci lu jiitu mais bari wutoon waaye ci dix-neuvième siècle bi am ñu bari ñoo xamante ne génn nañ ci la Friedrich Nietzsche euh, allemand bi euh, ñoom Emmanuel Kant euh, ak tubaab bi français bi borom existentialisme Jean-Paul Sartre ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo mel ñoom ay Karl Marx tamit ak ñeneen donc ñooñu figure yooyu ñoom ñoo ñëw di ci gëmloo nit que li xew moom mooy mais euh, ba maanaam euh, yàlla amul te dëgg-dëgg euh, soxlawuñu yàlla comme ni nga xamante ne noonu lañu gisee ni depuis temps Hegel nga xamante ne moom dafa jàppoon ne effectivement que yàlla effectivement am na que yàlla day incarné wu ci nit c'est-à-dire que dafa basé wu ci philosophie Euh, maanaam ci idéologie chrétienne maanaam ni christianisme ñoom dañoo jàpp ne yàlla borom subhaanahu wa ta'aala dafa incarné wu ci yent yàlla Isa alayhi salaam donc comme yàlla dafa incarné wu yàlla Isa mooy ne kon yàlla dafa mën a incarné wu ci nit au moment où incarné wu na ci yent yàlla Isa alayhi salaam donc amatul lu tere mu mën a incarné wu ci képp kenn ci biir nit ñi au moment où loolu am na kon nag yàlla ci boppam maanaam nit ci boppam moom mooy yàlla bi maanaam moom ci boppam euh, soxlawul yàlla di exister looloo tax nit ci mu ñëwee mu ne yàlla dee parce que soxla wuñ yàlla di exister nit ci boppam mooy mooy yàlla maanaam au lieu ñuy ñëw fii naan ay yàlla daa incarné wu ci nit yàlla dafa déedéet nañ ne ñun ci boppam ñun nit ñi ñooy jël suñu lépp amee et yàlla nañ ko sepp teg parce que daf ñuy tardeel et que au contraire euh, boo gisee euh, ñi nga xamante ne ñooy sukkandikoo ci diine ji di ndax nit ñi kese euh, muy église chrétienne bi à cette époque là bon ak sëriñ si suñu jamono ji et amuñu njariñ donc nañ leen simpi teg fële ñu doxal suñu suñu suñu adduna ah, suñu civilisation suñu adduna avancé parce que soxlawuñu yàlla en réel réalité maa ngi gis ni philosophie noonu la évoluer ñoom Emmanuel Kant dañu gën dëgëral philosophie boobu et que comme ni nga xamante ne noonu lañu gisee ni euh, euh, euh, ah ginnaaw gi philosophie boobu moom moo développé wu ci ak ñoom Karl max ñoom borom existentialisme bi Jean-Paul Sartre et cetera ah Darwin dama ko fàtte euh, moom théorie matérialiste bi euh, évolutionniste bi euh, nga xamante ne par sélection naturelle la la mbir yi amee mais yàlla en réalité amul et que philosophie boobu idéologie boobu noonu comme mbir mi dañuy segg rek mooy ne mbir yi dañuy jógee ci yenn état yi di dem ci yenn état yi di et cetera di évoluer et que chaque fois à chaque étape dafay am évolution naturelle dafa am évolution boobu noonu Euh, moom mooy tax yenn euh, euh, maanaam ñu nekkoon ci géej gi di jékki-jékki bant yeeg am roox et cetera xam yanwul maanaa sax mais bon ñu nekk ay jën jën yi léeg-léeg di génn nekk crocodile di am ay tànk et cetera bon dañuy résumé après ñooñu tamit voilà dañuy évoluer ñenn ñi di naaw di am ay laaf di naaw ñenn ñi di continuer di dox ñenn ñi et cetera ba évolution boobu moo egg si ba ci golo golo wëlbatiku maanaam yegg si ba ci nit Euh, évolution boobu noonu malgré que moom Charles Darwin wutal na ko ay tënk ki luy leeral ne moom ci jëmmi boppam euh, xam na ni euh, théorie bi dafa bari ay limite mais ndax théorie kese la mais bim moom ci boppam bi mu ci pare te théorie boobu nga gis moom moo tax ba courant vingtième siècle bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom xel yu waye di yëpp dañu sukkandikoo ci moom ci seen théorie yooyu noonu bon ak euh, groupe yi ma leen wax yëpp léegi boobu ba léegi ñoom ñu sukkandikoo ci seen théorie yooyu di doxal ay mbir yu doy waar ba nga xamante ne comme jàpp nañ ne nit noonu la mel masalan Hitler jot nañ ko fàttal Hitler bi mu ñëwee moom ci théorie boobu la basé pour wax ne kon nit day évoluer donc nit d'ailleurs ak ñu bari bari bari même dans le monde scientifique moo am ay nit ñoo xamante ne dañuy def ay études di démontrer ne bopp nit ku weex moo gën a rii Euh, te yuur gi ci biir gën a ngand que bopp nit ku ñuul ak bopp naar yi bopp asiatique yi et parce que tout simplement seen euh, dafay étude pour pour di ko wane euh, et que di falsifier résultats yi ndax ay philosophe lañ naan doon en même temps yoo xam te ne dañuy dëgëral théorie matérialiste boobu ak yi nga xam ne mooy théorie évolutionniste bi yooyu tax Euh, après bon daan na am tout le temps ay benn ñaar njëkk yu philosophe yoo xamante ne euh, ki plutôt ay ay scientifique yoo xamante ne danañu génne ay études tamit wane ni loolu dara wéru ci mais tout le temps li nga xamante ne noonu lañ ko daan defee ñoom seen théorie yooyu nga xamante ne dañ kaa gëmoon jàppoon ko ba pare jàpp ne dëgg la gudul euh, en tant que théorie kese te théorie rek la mais ñu jàppe ko comme dëgg goo xamante ne dafa sax. bi ñooñu seen eh, eh, eh, kon nga gis ñi nga xamante ne nag ñoo yor idées yooyu bi ñu yoree nguur gi ku mel ne Hitler da ciy basé wu da cee basé wu dëgg dëgg dëgg dëgg ngir mën a dëgëral ne ñoom allemand yi ak race aryenne bi ñoom ñooy ñi gën a évoluer nga xam ne sax dañ daan def ay examen pour mën a wax kii diw sangam aryenne la kii du aryenne maanaam di mën di même ci biir allemand yi dañ daan segg ay nit maanaam di Euh, di di di di di di di di bot di kerte seen xeet xattaa ci biir almaa yi maanaam ndax kan moo ci aryan ak kan moo ko ci bokkul ñi nga xamante ne ñoom am nañ maanaam remplir nañ conditions yi ñoom dafa am ay école spéciale yu leen daal di et cetera ak tamit li nga fi dégg yëpp ci problème yi nga xamante ne moom la Hitler causé euh, ci yooyu yëpp mais loolu yëpp mi ngi ko basé ci seen idéologie boobu moo tax idéologie bo bon xam nga tey loolu moom moo tax buñ ne euh, no problème mu pas-pas moom ku nekk na nga jàpp li nga gëm rek après garaawul fi muy yóbbu nit ki léeg fi mu mën a yóbbu nit ki bu pas-pas mu bonee ñu xool conséquences yi c'est-à-dire que conséquences yi mën a indi euh, ci ay idéologie ci ay mentalité ci bu ñu évoluer comme niñ ko gisee euh, Inde instant bii nii ni nga xamante ne noonu la ñuy def jullit ñi ak euh, xeetu problème yi nga xamante ne moom moo fa am parce que tout simplement gëm gi ñu gëm ne race indo maanaam moom ci boppam dafa am si ak seen seen diini ji dafa am nu mu mel noo xamante ne dañoo war a eh, massacrer jullit ñëpp ak yu mel noonu Euh, ba nga xamante ne léegi dañoo def ay lois yoo xamante ne même boo nekkee jullit ci cosaan euh, yow mënatoo am nationalité indienne ak xeet yu mel noonu te loolu yàggul na ah, li ma leen di wax ni ak yu mel noonu yooyu yëpp euh, li ko indi yooyu yëpp ay pas-pas la maanaam moo tax pas-pas bu kenn wax ne pas-pas non non garaawul nañ bàyyi noonu da ku nekk na jàpp li mu gëm et cetera non loolu ay musiba rek lay indi après loolu moom mo tax lenn lu ci nekk dañ ko war a fekk dëgg ko saxal ko wéral ko parce que après conséquences yi gis ngeen ko euh, léegi bi mbir mi demee noonu bu ñu xoolee kon euh, ba comme li ñu wax ni William euh, Lane Craig moom boo seetloo bi mu ñëwee te xam nga lan mooy yéeme dinaa ko wax léegi mais dina ci ñëw mais William Lane Craig moom dafa ñëw daa di xool li asha'ira yi di wax mooy waa ahlu sunna wal jamaa ci jullit ñi ñu xool ni mu démontrer muy dalilu xudus li ñu naan dalilu xudus mooy bi njëkk a te ñu fàttali ko léegi nii moom mu ne mu jël ko euh, basé wu ci wax yi nga xam ne ñoom la Ash'ari yi ñoom al-Duwayni ñoom al-Ghazali ak ñeneen ñu mel ni ñoom euh, mu basé wu ci seeni bind comme d'ailleurs Descartes ni nga xamante ne noonu la presque la majorité des idées yu ci téere Ghazali yi Euh, moom tamit loolu la def bi mu demee jël ak ñoom ñoom imaamul Haramayni ñoom euh, Ibn Asakir al-Baqillani euh, et cetera ah, rahmatullah al jami' ñoom voilà mu jël seen teew kii bi kii ko koy daal ci daal bind benn livre en anglais bu mu tuddee the cosmic cosmological Euh, argument euh, wala the kalam cosmological argument waaw cosmological argument mooy la euh, cosmologie l'argument cosmologique du kalam voilà l'argument cosmologique du kalam parce que baatu kalam sax moom traduire ko baatu kalam sax traduire ko maanaam kalam parce que mooy ilmul kalam en fait loolu lay wax mooy donc l'argument cosmologique bi nga xamante ne ci ilmul kalam la jóge bi ko bindee dans le monde philosophique ñu ne dafa révolutionner la philosophie kantienne maanaam ki Emmanuel Kant lam doon wax ba léegi moom la philosophe yi jëloon def ko yëkkati ko ca kaw léegi moom bi ñëwee loolu la révolutionner maanaam loolu laa doon wax léegi ne dinaa ci dellu si ci li ci yéeme muy jullit ñi loolu dafa waroon a nekk benn bee à baax ci ñoom maanaam li mu wax du du du du du du du lu yéeme ci jullit bu jàng bu en tout cas bu dugg ci ilmul kalam surtout ci ash'ari yi wa ma wa ahlu sunna wal jamaa ñoom loolu dafa nekk loo xamante ne moom na ak naan ndox lan yamale ndax xam gën ko xam ak maîtriser giñ ko maîtriser waaye loo ci gis il suffit que benn américain boo xam ne du jullit ñëw xool jël puiser li jullit ñu bind ci seen téere yi mu ñëw génne ko indi ko bind ko toj ko mbodd philosophique yëpp daal di jébbalu sujjóot daan ne saawaay def na toj na adduna bi def na lu mës lu kenn mës ta def te alors que du dëgg maanaam loolu yëpp day wane jullit ñi ni nga xamante ne noonu lañ ñàkk sàggane moo tax amul benn question boo xamante ne day tourner autour des sciences yi nga xamante ne day wëlbati day laaj xel muy sociologie psychologie euh euh mantiq yi mooy mooy logique li wër-wër wër ci Euh, euh, philosophie ak yeneen lu dul ne jullit bind nañ ci jàngale nañ ko leeral nañ ko ci anam goo xamante ne kenn bind lu mel noonu amul te loolu défi la boo xamante ne dañ koo yëkkati ko képp koo xamante ne yaakaar nga ne am na keneen koo xamante ne xam na leneen wala bind na leneen lu gën lii ci jullit ñi bind ci domaine yii ma leen tuddal na ko indi amul amul kon. Euh, loolu défi la nag buñu teg képp ku ko bëgg na indi léeg-léeg sax ab livre lëmb ci ñooñu benn phrase kese kese kese bu imaam al-Ash'ari bind wala imaam al-Baqillani wala Ibn Asakir wala imaam al-Haramayni wala bor al-Akhbari wala yu mel noonu ci seen téere mantiq yi seen téere philosophie yi euh, kalaam yi ak yu mel noonu rek da koy résoudre maanaam benn wax kese day day faj lépp xoolal ma subhaanallah euh, li William euh, euh, Lane Craig bind noonu ci mbir moom bi mu ko bindee moom laa wax ni 1949 la la gane àdduna 72 ans la am bon su ma wa ma calculé waaw noonu la waajooju le 23 août 1949 ci la gane àdduna waajooju boo xoolee li mu bind yëpp benn bayit benn benn bu nekk ci matlul no ashir moo moo ko réglé maanaam moo mu traduire lool loolu te loolu moo nekk ci ummul barahin bu imam as-Sanusi ak ñeneen ak ñeneen mi ngi mi ngi ci alxa euh, euh, bu ad-Dardir ak ñeneen a ñeneen rahmatullah al jami' maanaam mooy lan mooy loolu mu ne wujuduhu lahu dalilun qati' hajatu kullu muhdathin li saalih jeex na loolu moo mooy mooy livre bi yëpp loolu la wujuduhu yàlla ak nekkam ak amam lahu daf ko ñeel dalilun benn dalil preuve boo xam ne qati'un bu ñu mën a dogu la maanaam dafa tranchant formel kenn munu ci teg baat mooy lan xaajata aajowoo gi mu aajowoo kullum wax di si lépp loo xam ne da ngaa mooy loo xam ne dafa juddu dafa amutoon ñu mu leer ni lii amutoon mais dafa am benn moment bu mu am mooy ak amam dafa am fu mu tàmbalee aajowoo gi muy aajowoo lisaane añeen ku ko defar loolu la jël toj teg ko bind ci livre jeex na te argumentaire yooyu noonu développement boobu noonu boo maanaam téere yi euh, ash'ari yi ak maturidi yi muy waa ahlus sunnati jamaa dañ koo toj leeral ko yaatal ko gësam ko lijjanti ko dugg ci biir bitim mais xaree ko fu nekk ñu jaar fa lijjanti ko par détail ba détail yi gën a insoupçonné dañ ko ñëw lijjanti ko ko leeral jullit ñi toog fii di nelaw di nelaw di nelaw di nelaw rek yàlla nañu yàlla sàmm ñu nelaw rek ba pare lu ñu wax nag jàpp ne mbirum lépp lu aju ci wàllum intellectuel ak yooyu il faut que ñu dem Occident dem seeti ji ko quant à ñun yi nag par contre amul kenn ci ñun ku ci bind niveau ci niveau boobu amul loolu tamit il faut que ñu ñu ñu ànd ak benn genre kii quoi modestie quoi ak humilité bu fi kenn wax ne li ñoom Samba ak Demba bind moo gën a rëy ah, loolu du dëgg loolu noonu ci niveau boobu ak toj boobu ak leeral googu ak maanaam eh, lu jënti boobu détail par détail amul wolof bu ci bind loolu moom daa war a leer voilà nañ ko jàngi ci suñu mbokk jullit parce que d'ailleurs l'islam sax du raisonner en tant que euh, kii eh, maanaam eh, ethnie bi euh, réew mi et cetera l'islam du raisonner noonu ni muy raisonner rek mooy jullit yéeféer naafeq ñetti groupe yooyu noonu la l'islam bi raisonné jullit yéeféer naafeq ci terme yooyu lay raisonné waaw nañ jël liy jullit ñi bind bu fi kenn wax naan nañ jël li ñoom diw bind déedéet li jullit ñi bind fu ñu mën a dëkk buñ dëkkee Sénégal ñu jël buñ dëkkee Gànnaar ñu jël buñ dëkkee Pakistan ñu jël buñ dëkkee Makka ñu jël buñ dëkkee Bagdad ñu jël jàngat ko parce que ñoom ñëpp imaamu jullit ñëpp lañ sëriñu jullit ñëpp lañ boroom xam-xami jullit ñëpp lañ loolu moom dafa war a leer voilà euh, mais ñu njëkk ñi ñoo gën a bind ci mbir mi que ñu mujj ñi maanaam ñu ñi ñoo ko gën a toj tasaare ko parfois sax da ngay wu mais ñii lan moo tax ñuy wax ci lii quoi maanaam léeg-léeg dañuy wax ci benn maanaam li ñuy dugg ci domaine yi nii maanaam di tàmbalee ci sax xataa maanaam euh, euh, di mi mbir yoo xamante ne da ngay wu mais lan moo tax ñuy questionner wu question yi ay question yoo xamante ne maanaam ci mbir yi ni mu gën a basique ah alif nii lañ koy bindee fii lay tàmbalee nangam nii lañ koy prononcer kii nangam bu dee lii nangam ngi gis ñu ci détail ay ay ay ay ñetti page di wax rek ci mbir yu mel noonu maanaam yow da nga naan alors que da nga naan lii matu ko woon parce que bon boo nee alif gaa yi xam nañ ko ko alif ñu continuer baa xamal parce que tout simplement ñoom ils se disaient que xam ne moom mooy lépp maanaam de manière claire sans équivoque ba pare toutes les questionnements yu ñu war a questionnement yëpp war nañ ko amul question bu ñu war a bàyyi ba pare amul kenn koo xamante ne dañuy jàpp ne mboolem lu mu wax dëgg la amul à part yàlla ak yeneen tam bi sallallahu alayhi wasallam ñeneen des ñëpp dañ leen di màggal dañ leen di fonk dañ leen di yëkkati dañ leen di naw dañ leen di teg ci du ñu jàpp ne seenu njuumte dafa jomb waaye nag bu ñu xësee ba saxal ci ñoom niveau yenn xam-xam yu kawe yi ñu gis seen liggéey ci xam-xam ni mu leere ak ni mu tasaaroowee nombre de personnes yi ñu formé ba leer et cetera dootuñu taxaw daan ne kii njuumteem dafa jo jomb waaye dinañ ne kii kat njuumteem du yomb maanaam faut pas aussi ñu maanaam lu ñu wax rek ñu ne imam Malik dafa juum imam Bukhari daa juum imam Muslim déedéet mbir mi du demee noonu mais nag seedu juumte jo jombul jombul mën naa ne loolu moom moo tax malgré loolu amul kenn kenn koo xamante ne ñoom dañuy taxaw ne te loolu boo ko xoolee ci téere yi borom xam rek da nga koy gis da gis ñu jàpp borom xam-xam di ko tagg di ko tagg di ko tagg di ko tagg maanaam bu ñu def tarjuma maanaam biographie da gis dinañ ko tagg tagg woo xamante ne doo maanaam da nga naan kii est-ce que ëppalul finalement ci li muy wax ci waaj fekk day day commentaire livre waajoo mu wax dëgg dëgg koo koy kan wax ay jaaroreem wax ay jaar-jaaram wax màggaayam tuddee ko takkal ko daraja bu ne waaye su yegsee ci livre bi ci point boo xamante ne moom d'accord ci day toog préciser lu tax d'accord ci leeral ko ne wax ji amul demewul nii leeral ko ba mu ba leeral nag du ci am lu mu ciy seet xam nga lu tax parce que dëgg rek moo ci amoon solo te lu dëgg la ñuy wër amul leneen luñ ciy seet voilà bu dee ñun wolof nag léeg-léeg dañuy dem tànnaas jàpp mais mais kii li mu wax ci imam bi yëpp ci sëriñ bi li mu ko màggale yëpp li ko réyal yëpp lan moo tax mu mën a taxaw ci ay maanaam ci livre bi ci ay points yu bari pas li ci ëpp ci points yi bien sûr mais lu bari ci points yi muy taxaw daan ne mais lii par contre d'accord ba ci parce que lii mooy dal lii mooy lii nangam nangam mais lan moo tax fekk bu dara bu dee ñun wolof yi ñun mën nañu poser question yooyu mais ñoom milieu xam-xam moom amul question boobu d'ailleurs même xam-xam yi nga xamante ne dañoo profane pour ne pas dire la euh, bon bon laïque plutôt pour ne pas dire profane maanaam mooy loo xamante ne jullit dana dana ci yëngatu ku dul jullit dana sociologie psychologie géographie histoire ak yeneen mais même xam-xam yooyu ñi ciy def ay recherche mi dinañ am seen ay maanaam ñi nga xam ne ñoom seen ay référence ci domaine bi léeg-léeg dañuy mais remettre en cause seen ay théorie seen ay wax loolu dañ leen a jàppe ay référence maanaam parce que xam-xam moo demee noonu xam-xam mooy li nga xam ne ay émotion yoru ko dëgg moo ko yor ay émotion yoru ko ah di mais après nit la maanaam mooy cest à amul amul koo xamante ne dañ koy jàppee ab yàlla bu ndaw ci xam-xam amul mën na juum rek donte nag duñ ne juum gi comme niñ ko waxee léegi du lu mais tamit du lu yomb wax ne dafa juum du lu yomb mais du lu jomb tout simplement ak ku mën a doon li tax ñu def wax wax ji en fait il faut ñu comprendre que <laughs> euh, historique bi ma def léegi par rapport à ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon au dix-neuvième siècle bi wax yëpp peut-être que xëy na mënoon nañ wax ne way ci benn jotaay boo xamante ne ilmul kalaam ci la ñuy wax xëy na ci la doon gën a jekkee wala yu mel noonu mën naa ko concéder mën naa ne ok d'accord sauf que euh, euh sauf que leeral ko day tax maanaam ñu xam ne mbir mi du caaxaan et que mboolem mi fi doon wax yëpp ak xeetu argumentaire yi jox jox nañ leen ci suñu jotaay bi weesu ay argument yu bari ay façon ngi argumentaire yoo xam ne jullit ñi dañ koo song lu jënti ko wane ne yàlla am na parce que yàlla am na comme niñ ko waxe woon mooy question bi gën a mag biñ mës a ndax yàlla am na wala déet et que dëgg yëpp question yëpp diine yëpp dañu wër-wërloo ci question boobu est ce que yàlla am na est ce que tamit yàlla kenn la parce que su fekkonte ne tey maanaam ñun mënuñu woon arriver à démontrer que ne yàlla am na li muy tekki mooy ni suñu diine ji mënuñu cee arriver pour wax ci dara et que bu boobaa daanaka dañuy wax ne euh, amul amul cëslaay amul teguwaay amul teguwaay léegi nag. loolu dàqontewul ak le fait yàlla dafa génn xel te ci loolu la ñuy ñëw léegi euh, kon al imam Salah Din At-Tidjânî alayhi ridwanu rabbani euh, kon muy wax ci biir groupe yooyu muy wax ñu war a dugg ci az-zaatul muqaddasa maanaam nekk-nekk nga xam te ne dafa ëpp dafa dafa dafa dafa dafa takkul luñ koy dindil dafa sori ak lépp loo xam ne xeetu takk-takk la tilim tilim la subhaanahu wa ta'ala mu ne i'lam xamal an al itlaq nag joyal gi boyal gi mooy l'absoluti huwa moom shay'un mbir la moo xam ne wara dafa nekk ci ginnaaw tawril aqli mbuus fu xel xam nga xel dafa am fu mu yem xel dafa am ay limites dafa am délimitation mbuusu xel moomu nag dafa am maanaam lu nekk ca gannaaw itlaq moom foofu la ne maanaam lu ñu doyal mooy ne borom subhaanahu wa nekk-nekk la boo xam ne dafa doy euh, mooy zaatul mutlaqa maanaam kon nekk-nekk la boo xam dafa nekk ci ginnaaw xel léegi kon question bi mooy lan moo war a tax lu nekk ci ginnaaw xel c'est-à-dire que xel mënu koo daj lan moo tax kon ñuy réfléchir ci xel pour mën a sax xatal ak amam dañ naan la atteem la ñuy wax waxuñu xaqiqam c'est-à-dire que il faut que ñu comprendre que hatta ci ilmul kalam réalité yeneen yi ci wax yëpp muy euh, ci ci ci mbiru tamit euh, aqida ak yenn xaqaayiq yi nga xam ne moom la ñuy wax yëpp euh, lu ci bëree bëri bu ci ilmul kalam moom lépp la maanaam du aju rek ci maanaam ñuy wax ci réalité bi maanaam nekk-nekk ci dëgg ci kii bi rek la ñuy wax ci atte bi xukmu bi loolu mooy la loolu mooy ñuy laaj ndax maanaam yàlla am na digg-digg am gi ak nan la demee loolu ñun du loolu la ñuy toppatoo ñun li ñuy toppatoo rek mooy ndax saxal am na wala amul buñ ne borom bi subhaanahu par exemple day dund ñun waxuñu ci dund gi dëgg-dëgg nu mu demee ak nan la dund gi amee ak nan lay dundalee liy dund ak yooyu ñun du loolu lañu nekk ci toppatoo lan la ñuy toppatoo mooy ndax dund gi am na waaw wala déet acte bi rek la ñuy sax lañuy ñuy léegi nan lay demee nag loolu moom ak maanaam loolu bi la subhaanahu wa ta'ala dafa dafa génn sunu xel nanga noonu amul borom bi subhaanahu wa ta'ala même bu fekkente ne tamit euh, xel mënu koo daj borom bi subhaanahu wa ta'ala may na xel mu am ci aperçu buy wane ak sax saxam. loolu moom moo tax li Cheikh Ahmed Tidiane wax radiyallahu anhu ne borom subhaanahu wa ta'ala dafa ëppum xel kon mutakallimuna yi ñuy wax yëpp pour wax borom subhaanahu wa ta'ala ci mbiru yàlla ne eh, borom subhaanahu wa na loolu dafa aju ci ay àttee xel ba pare loo xam ne nag dafa aju ci àttee xel mënta eh, àtte ci loo xamante ne dafa nekk ci xel loolu lim ci jublu jubluwu ci dàq ilmul kalam ak li nga xam ne moo ci yëngatu mais lim ci jublu rek moom mooy da ciy jublu ne Euh, loolu euh, affaire suy rek liñ ci mën a am mais mënuñoo saxal dëgg-dëgg réalité boobu ci zawku lañ ko mën a amee maanaam borom subhaanahu wa may la nga mën cee mos te zawku boobu tamit affaire suy kese parce que amul kenn koo xamante ne mën na xam borom subhaanahu wa ta'aala loolu amul euh, léegi mu ne kon fal am xel laa yu laa yudriku du mën a jote illaa lu dul al muqayyadaat yu tënku yi te yàlla tënkuwul kon xel mënu koo daj kon xel mënu koo daj xel mënta daj réalité wu yàlla xel mënta daj essence wu yàlla nekk nekkam xel mënu koo daj mais tamit lépp loo xamante ne dafa tinkeeku dëgg dëgg dëgg xel mënu koo daj parce que xel dafa tënku d'ailleurs aql loolu lay tekki aql mooy loo xam ne dañ ko mooy ak yeew ci aqala la jóge mooy bi fekk yeew na mooy yeew voilà bu dee nuha mu jéggi fen waaye ci boppam mooy terewaate day xañaar xija mooy dañ ko wax lu lu tënk donc kon yëpp foo noo mën a wëlbatee mbir mi euh, xel dafa dafa dafa kon lu waa xel lu waral xel mu ne xalaqahu daf ko bind allah bu yàlla taala aji kaw ji lil insaani ñeel doomu aadama lii da bu ko defee muy soppandiko bi ci moom shu'una ci mbiri xayaati ci dundam xel loolu la ko yàlla defal maanaam borom subhaanahu wa ta'aala ko defal nit ngir sa mbiru dund yi àdduna nga mën ci soppandiku maanaam di ci di ci liggéey ci di di ci xalaat di ci def ci loolu moom tax daa iman boroomam xel mooy raw ku dul boroomam xel loolu daa iman cest à tey euh, boo gisee euh, monde yi nga xam maanaam euh, réew yi nga xamante ne xam-xam ak lépp loo xamante ne cim xel lay jóge dañ koo ñëwal nàmm ko fexe ba nit ñi jot ci fexe ba nit ñi di ko jëfandikoo ba pare ñu tinki xalaat yi ci anam goo xamante ne nit ki mën naa xalaat ci lu amul taw bu ci buntu xalaat ak ak étude njàng ak jàngat ak tamit mën a remettre en cause maanaam taxaw ne lii ànduma ci lii d'accorduma ci lii ni ma ko gisee du ñu laaj la ne la yow lu tax nga ni du nga war a mën a taxaw ne li tax ma ni du nii mooy nangam ak nangam ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi nga xamante ne mooy ñu ñu ñu ñu toppatoo sam xel di ko d'ailleurs depuis bi nga nekkee xale ba ba ngeen di màgg daa iman réew yooyu ñooy raw yeneen réew yi nga xamante ne dañuy sukkandikoo rek ci aaday maam masala wala ñuy sukkandikoo rek ci ay benn ay mbir yoo xam ne dañu di tënk daal ci benn kaas kese ne leen seen xel warta génn fii daa iman loolu moom topp ko ci mboolem civilisation yi daa iman noonu lay demee ki la gën a tënk moo la ëpp ay déclin buñ demee ba moo tax moo tax jullit ñi jamono ji nga xamante ne moom lañ amoon ubbeeku yu bari yëpp boo leen seetloo mooy jamono yi nga xamante ne xel mi dañ ko ubbi woon bàyyi ñëpp di xalaat ñuy def ay études yu profondes ci domaine bu ne di def ay recherche ci domaine bu ne di euh, euh, euh, di di di nangoo jàmmarloo ak mboolem xalaat yi ak gis-gis yi loolu moom moo tax saa yoo xamante ne ay nit bidaa ñoom ñoo dominer benn place wala benn lieu da gis ne bidaa boobu daf leen di yóbbu ci ci régression maanaam ñuy dellu ginnaaw parce que bidaa dafa bokk ci li muy bañ mooy xam dëgg parce que moom ñàkk xam mooy moom moom solution yëpp benn affaire rek am mooy force doole doole rek la am pour pour mën a régler problème yi xam nga lu tax parce que amul am xel du nangu xel ñuy jëfandikoo xel ngir mën a régler problème yi du ko nangu parce que parce que day jàpp ne saa yu ñu xel rek saa yu ñu xel rek problème am ndax da ngay dingat après da ngay dingat voilà alors que li ñu war ñun jullit ñi muy ci kanamu yéefir ak ñi dul yéefir d'ailleurs ci kanamu ñi bokkal xalaat ak ñi bokkul mooy ne ñu ubbi xel bàyyi ku mu def liggéeyam li mu li mu c'est-à-dire que tey loolu moom moo tax euh, d'ailleurs loolu justement moo tax nitu bidaa yi mësuñoo samp seen dënd ba saxal ko moo tax ci kanamu yiifir yi mu ci kanamu jullit ñi ci jamono bi l'islam di nekk ci jamono jooju nga xamante ne nit ñi dañ doon amoon civilisation bu mag parce dañ daan jàng dañ daan gëstu da nga daan gis borom xam-xam mooy nekk boroom xam-xam mooy nekk borom xam usul bi mooy nekk borom xam hadith bi mooy nekk borom xam tasawuf mooy nekk borom xam aqida bi mais en même temps mooy nekk médecin bi moom mooy nekk mathématicien bi mooy nekk physicien bi moom mooy nekk ki nga xamante ne mais xoolal ñoom imam As-Suyuti bind na sax bu bind ci wàllu euh, euh, pâtisserie euh, ak yeneen ak yeneen yu mel noonu ci bind na sax téere ci yoolo ci loolu ci médecine et cetera imam Ibn Rushd faqih bu mag boobu alqaadi en même temps moom mooy médecin bu mag bi mooy philosophe bu mag bi et cetera imam al-Ghazali imam al-Ghazali boo koy dégg da ngay foog ne ba waa tasawuf su ñuy wax ci moom dañuy foog ne tasawuf rek la xam boo demee ci moom mooy seen imam bu mag bi téereem yi ñoom ñooy référence bu mazhab Shafi'i boo demee ci Euh, euh, euh, ci ci ci ci ci ci waa ilmul kalaam mutakallimuna yi dañoo jàpp ne seen imam la moom bu ñu tudd faw dañ koy tuddaale ni ñu tuddee al-Baqillani ni ñu tuddee Ibn Asakir ni ñu tuddee al-Juwayni ah at-Taftazani ak ñeneen ñu mel ne noonu la ñuy tuddee al-Ghazali mu nekk imam ay imam Ibn Fawrak ak ñeneen ñu mel ne ñoom mais noonu la ñuy boo leen gisee ci la ñuy dindee ci tamit maanaam philosophie philosophie soo demee Ghazali dañ ko jàppee koo xamante ne seen biir la bokk. ak ñeneen ak ñeneen an-Nawawi et cetera maanaam tey boo dul lim ñooñu du jeex parce que gaa yooyu dañ daan am xam-xam ci loolu ne ci domaine bu nekk ba nga jàpp ne ku leen xam ci benn domaine day jàpp ne kii imaam la ci domaine bi kese kese la xam parce que mënta xam leneen parce que ni muy waxee ci domaine bi avec aisance ni mu ciy bindee avec aisance domaine bi rek la xam xam nga lu tax dañu ubbi xel te daanu ñu ne rek dañuy spécialisé wu ci lii kese kese kese déedéet naam daan nañ ko def waaye dañ daan yaatal tamit ginnaaw bi ñu wu ci benn domaine di ci bind al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ginnaaw bi mu nekkee borom xam-xam ci qiraat yi jàngi nekk borom xam ci fiqh nekk ci imam nekk borom xam ci euh, mboolem domaine yi dafa spécialisé wu di bind rek ci xadis waaye tegtalewul ne xadis rek la xam voilà. imam Az-Zahabi al-Hafiz Ibn Kathir mi mi mi mi c'est impressionnant ñooñu ñooñu c'était des vrais savants ñooñu boroomi xam-xam mais yaa subhaanallah yàlla muy yéeme parfois sax ñooñu wallahi léeg-léeg bu ñuy wax seeni ñu da ngay foog ni ñi musuñu exister imam Al-Bukhari buñ demee ca gannaaw et cetera xam nga jamono l'islam maanaam civilisation yi maanaam loolu lañ def alxaafis ñoom euh, wa andalu yi andalu yi de manière exceptionnelle période yooyu li sax waa ahlu wal jamaa daan dominer et que yéefir yi daanuñu mën a mukk samp seen ndënd saa ñu ko sampee ñu simpi ko nitu bidaa saa ñu demee ba ñëw ba commencé yëkkati seen bopp rek nga gis ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu daaneelaat leen wala ñu daggaat bopp bi xam nga lu tax ah lañ quoi hydre lañ quand même euh, hydre euh, mooy animal boobu nga xamante ne dans la mythologie grecque day am ay bopp yu bari voilà ay bopp yu bari lay am bopp boo dagg beneen dudd maanaam loolu mooy hydre ñoom <laughs> euh, H Y D E mais ñoom tamit ay idir lañ woon gaa yooyu noonu lañ mel nitu bidaa yi mais sauf que daanul am benn jamono boo xam ne daan nañ simpi yëkkati seen bopp parce que à chaque fois dañ koy teel a dagg ba duñ mën a judduwaat mais suñ demee ba gaa yi sàggana bien sûr dañuy judduwaat yéefir yi musuñoo nangoo musu musuñoo ñemee samp seen dënd ci kanamu jullit ñi ci jamono yooyu amul musul am parce que mbooleem domaines yi mbooleem xam-xam yi ci mboo li mu gën a sewe la jullit ñi nekkoon ay ay ay kàngam ci mbir moomu voilà nekkoon ay kàngam ci mbir moomu alors que nitu bidaa yi ñoom suñu demee ba dominer maanaam yor nguur wala en tout yor doole ci benn société boo xamante ne souvent dañuy jouer ñaari rôle mooy dañuy gëlëmloo nit ñi fexe ba duñu utiliser seen xel parce que bu ñu utiliser seen xel ak dañu commencer remettre en mi nii dañ lay wax rek nga mbir ñi boo ko kiiwee da ngay dinga maanaam ñoom loo rek dañ na moom mooy seen eh, seen seen arme mooy doole mooy daal mooy lii doo ko fi waxe alors que déedéet mais jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jamono saxaaba radiyallahu anhu nit koo xamante ne dafa taxaw ne yàlla amul d'accord mu ci lii xewul nangam nangam dalañ la taxaw ne la eh, eh, lu tax nga wax ko ba pare dañ lay dañ jamono salaf yi mooy première génération ñun ñëpp radiyallahu noonu lañ daal def wala ku taxaw am lu mu jàpp ne ci diine du nii dañuy taxaw jàmmaarloog yow ci buntu xam-xam ci xel ak xam-xam lijjanti koog yow ba mu leer ne waxu dëgg ba yow ci sa bopp dootoo mën a feeñati fenn caaxaankat yi daan génn yëpp jamono yooyu mooy nitu bidaa yi mais période yooyu lu ci ëpp foofu lañ ci jamono jooju lañ génne groupe nitu bidaa yi ngeen di dégg yëpp murji ay jahmiye yi xawaarij euh, yi mu'tazila yi mais ak ñeneen a ñeneen rawaafidi mais ñeneen ak ñeneen mais jamono yooyu lañ génn mais amul ku ci génn ak raamu yey ak ñeneen ak ñeneen mais amul kenn ku ci génne boppam ñëpp dañoo dagg seen bopp bañ génne te dagguñu seen bopp ci parce que dañoo xeexe ñoom ay jaasi déedéet ci buntu xam-xam lañ lañ daggee seen bopp ci buntu di dagg san teg ñoom ci xel ak xalaat bu rafet ci lañ dagg ci lañ demee ba ku ku ku bokk ci ñoom am seeni xalaat sax du wax parce que da ngay ridicule parce que gaay dañuy démontrer ni xalaat bi l'islam indi bi alquran wax bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale loolu rek amul u ñëw sa beeg di ko laqatoo ci képp koo xamante ne wax na wax ju noonu borom ko xam yi soit dinañ taxaw def débat public bu mag wala boobu ñu bind téere daj gi say wax leeral ne li nga wax yëpp dara du ci dëgg te loolu génération jullit yi yooyu ñoom ñëpp loolu lañ doon léegi nag ci yi commencé am fit di génn lu nekk ñu wax ko di wane lu leen neex di parce que xam nañ ni maanaam ñuy cëppi cëppi ak seen ay ay ay ay maanaam euh, di feetu te loolu yëpp lenn rek ko ko indi mooy wàcc bi jullit ñi wàcc seen ànd ci topp Alquran ak sunna waaye tamit ci di jëfandikoo li nga xam ne daa iman alquran daf koy sax saxal fa tabiru ya ulul absar jàngat leen mooy tirer des leçons yéen boroom gis-gis yu rafet voilà la'allahum ya'qilun xëy na dinañ xalaat dañ jëfandikoo seen xel afala ta'qilun xanaa doo leen jëfandikoo seen xel afala tafakkaruna xanaa doo leen xalam kitaabun anzalnaahu ya li yaddabbaru ayaatihi wa li yatazakkara ulul albaab alquraan bi téere la boo xam ne dañ koo wàcce ci yow yent yàlla Muhammad saasam li yazakkaru aya li yaddabbaru bu ko defee ñu xóotal settantal gi ñu settantal mooy analyse profonde étude profonde yi ñuy def ci aaya alquraan yi wa li yatazakkara ulul albaab bu ko defee boroom xel yu ñaw yi nga xam ne seen xel yi dafa sell ñoom ñu mën di fàttali et cetera c'est-à-dire que amul woon lu ñu naan lii fii nag lii nag moom buñ ci yegsee dañuy bàyyi déedéet amul déedéet amul dugg dañ ciy dugg lenn lu ci nekk dañ ko daan anam goo xam ne yaa subhaanallah da gis moo tax ci teel loolu domaine yëpp la ñoom ci fekk da gis gaa yi ñëw ci benn masala boo xamante ne masala bi ñoom buñ koy wax sax da nga naan lii lu tax ñu koy tudd masa parce que te boroom xam-xam yi léegi yii nii nii nii nii jamono ji ak fi médecine yegg tey par exemple ci yenn mbir yi wala fii euh, technologie egg ci yenn mbir yi wala yooyu ci la ñuy xamee utilité wu lañ doon wax parfois sax maanaam léeg-léeg moo tax ñenn ñi nga xam ne comprendre ruñ fi borom xam yi doon waxe yooyu noonu dañuy wax ne mais question yi amul utilité quoi dañ ci wax ni wala xam nga wala wax ji dafa bëri quoi mënoon nañu rek yem ci l'essentiel alors que non parce que boobu ñoom noonu lañ daan doxale dañuy seetantal dugal xóotal leeral eh. te daanu demee na du noonu moo tax doomu aadama kon borom subhaanahu wa ta'aala daf ko tegal xelam ngir mu ciy settantal maanaam tegalu ko xelam tamit ngir mu mu décourager ko ngir balancer ko ci xel ci beneen xel déedéet li tax borom bi bind ma bind la ñun ñaan ñu wuute ku nekk mu jox la sam xelum bopp mooy ne suñu xel yi ñaari du sa bos bul ko décourager mukk di ma ko jox man man it bos de toute façon du ma ko décourager di la ko jox ah. léegi kon da ngay jëfandikoo sam xel li may wax su dee yanuwul maanaa nga xam ne lii bu dee yanu na maanaa nga ne lii su dee yanuwul maanaa tamit te nga mën a jote ci man ñëwal ne ma sawaay li nga wax nii yanuwul maanaa ndax nangam ak nangam ak nangam bu ko defee effectivement bu man boroom xel laa gis nga tey jëfandikoo sama xel bu boobaa danaa xam ne kat sama njariñ mi ngi ci ma topp yow li nga wax parce que loolu mooy am xel xel tamit loolu la ngir may soppandiku borom bi daf koo def ngir ma ciy soppandiku di ko jëfandiku su ko defee ma ne ah, kon de na ma gisee woon bu nii léegi nii la waaye fa iza maata su deewee nit ki su deewee maata day dee aqlu am xelam xel mi day day day dee wa daxala mu dugg ala allah buur yàlla bi ruuxihi ci ruuxam al mujarrada bay aji moom kese bay aji set nekk rek an kulli wëllif lépp lépp loo xam ne misba aw aska do ruux bi dootul amati leneen ci lu muy maanaam ko su maanaam kon xel àdduna nekk ci léegi ngir nga mën a sukkandikoo ci xel ngir nga mën a xam lan mooy dëgg ak lu dëgg d'ailleurs mbooleem nit ñi nga xam te ne dañoo jàpp ne di jëfandikoo xel baaxul wóorul ñoom ci seen bopp xel lañuy jëfandikoo pour mën a dàq loolu maanaam tey euh, képp ku ne la lii kat euh, non parce que bul jëfandikoo xel pour lii nangam xel sa xel du ki loolu képp ku la ko wax maanaam effectivement moom ci boppam xelam la jëfandikoo ngir mën a dàq ngir mën la wax ne la xel doyul voilà voilà euh, comme philosophe anglais bi di wax David naka la tuddati may nga xamante ne moom jàpp na ni am xel non du du lool rek moo yor euh, mbir mi wuuteeg euh, nga xam ne moom daa jàpp ne lu xel saxalul rek loolu wérul am xel daal moo war a saxal lépp ak tamit amul ndax am na mbir yoo xamante ne existé wul ci xel mais existé matériellement et que léeg-léeg yenn mbir yoo xamante ne xel xëy na daj ko te pourtant existé na et que maanaam fokk ñuy jëfandikoo moyens yi am yëpp même bu dee xel ni nag mooy nekk ci kaw di dajale information yi jox ko xol xol analyser ko daal di koy mbir mi noonu lay demee voilà euh, kon euh, nit ki nag bu génnee àdduna xel mi day génn àdduna day dee léegi nag comme que ruuxam en fait yéen a ngi fàttaliku waxoon nañ ci euh, bi ñuy wax ci charia charia ci jotaay yi nga xam ne moom lañ sampoon pour ubbeeku waxoon nañ relation bi nga xamante ne moom la ruux am ak xel nga xamante ne daf koo yabal ngir mu gardeel ko bakkan et cetera xol bi maanaam kon xel mi mooy garder loolu yëpp euh, ruux nag day toppatoo jaamu yàlla kese di ak borom subhaanahu wa ta'ala moom leer la kon bu nit ki génnee àdduna ruux bi dootul soxlaatam xel donc moom day dem ci borom subhaanahu wa kese is ndax laa yadxulu dugg alal itlaq te lu doyal illa itlaq lu dul lu doyal mooy ruux far ruuxu te kon ruux yi moom nafxatul itlaq mooy wolu lu doyal fii ka ci yow maanaam yow doomu aadama ruux moom la borom subhaanahu wa wol ci yow mooy inspiré insufflé ci yow bu ko defee loolu mooy daw ci yow moo la caractériser tax nga nekk ki doon moo tax nga mat mat gi nga mate mel ni nga mel wa tiflu radiya wa tiflu gone gi nga xam ne radiya aji namp la day namp yaxluquhu daf ko bind allahu bur yàlla taala aji kawe wala aqla te xel la di ko ñeel xam nga xale bu ndaw yorul xel maanaam liñ ci mooy yorul xel bi bi bi mag ñi yor xelam àggul foofu am na nag euh, jiwum xel mu nekk ci moom maanaam mooy jiwu gi euh, germe bi les germes wala la graine bi nga xam ne moom mooy germer mooy sax am na ci moom mais jëmmi xel bi mag mi am ko voilà loolu moom moo tax réflexion yu bëree bëri bëri xale du ko mën a gum bi mu nekkee gone nii nii nii rek du ko mën a gum li muy man rek mooy lépp loo xamante ne xam-xam la bu ko boroom subhaanahu wa ta'ala yenkewal mooy inspiré bu ko boroom bi yenkewal subhaanahu wa ta'ala xam-xam boobu rek lay mën a am mais du am leneen dara leneen du nekk ci moom lu dul loola bal li fi nekk kon yakunu day nekk kullu ilmihi lépp luy xam-xamum laduniyan di ko jóg borom subhaanahu wa ta'ala min ladunillahi ta'ala di jóge buur yàlla subhaanahu wa ta'ala kon na wa 'allamnaahu min ladunnaa ilman ak wa innaka latulqal qur'aana min ladun hakiimin 'aliim loolu la mooy ne xam-xam la borom subhaanahu wa di jàngal doomu aadama loo xamante ne mooy lu ñu tuddee une science infuse c'est-à-dire que xam-xam lay doon boo xamante ne dañ koy borom subhaanahu wa ta'aala moo koy dugal ci doomu mu ne ci moom sans mu am keneen à l'extérieur ku ko jàngal wala mu am leneen loo xamante ne dañ naan moom dafa déduire li ci lii moo tax mu xam lii déedéet xam-xam bi nga xamante ne moom la borom subhaanahu la di jox nit muy wax bi muy al ilmu laduni boobu xam-xam gone yi dinañ ko am ci li ñëpp bokk. mais ñi nga xamante ne ñoom ñoo sell ba génn ci niveau wu maanaam ba dugg ci niveau wu gi wala boog buñ ñu jege ko ñooñu la boroom subhaanahu wa ta'aala di yëngu ci wol ci ñoom nga xamante ne ay xeeti xam-xam la yoo xamante ne ñoom rek ko koy xam wala yeneen nit ñi ku xool Seydina Xadir xool na mu da nga xam ne kii li mu xam wuute nag lool ak xam-xam yi nga xamante ne dangay dang koy dem di ko jàngi ci wala boog ngay liir ba yegg si ci kese kese déedéet te même bu fekkente ne borom santal dafa yenkewal benn borom benn wàll xam-xam yooyu mu am lu mu ci bind ci téere yi da gis ne ku am yenn niveau yi nga xamante ne mën nga recueillir une bonne partie ci loolu du comprendre li muy wax day lire mais du comprendre bu ci am bu am day mujj a ci am accès parce que dañ koy code dafa bari ay code yu ci ne borom bi nag subhaanahu wa ta'aala bu la defalee fatku maanaam li tëjoon sa dënn ak xam ak xol ba leeru xam-xam yooyu bu ci mën a dugg ba mu matale ba nga mën a comprendre vraiment xaqaayiq yi nekk ci ginnaaw mooy réalité yi bu ko borom subhaanahu wa léegi nag buntu leer xam-xam yooyu yëpp dañuy mën a dugg ci yow ce qui fait que da nelaw xam-xam yi di ñëw léeg-léeg ngay dox xam-xam yi di ñëw léeg-léeg nga gis dara xam-xam bi yegg si ci yow léeg-léeg ngay ngay julli xam-xam bi yegg ngay wir di wasifa xadara xam-xam bi yegg si ngay sangu sax xam-xam bi yegg si boroom subhanahu wa ta'ala da lay ubbil xam-xam yi ci anam goo xamante ci loo mën a nekk xam-xam bi day yegg si maanaam mën na yegg si ci jamono bu ne maanaam ndolleeku xam-xam gi parce que buntu xam-xam boobu la la ubbil ba pare ubbil na la ko ba pare voilà parce que kenn képp kenn ci ñun doomu aadama am na ci moom prédisposition yooyu pour jote xam-xam boobu mais bunt bi tax xam-xam bi léegi nag loolu prédisposition boobu activé wu ci nit ki loolu la ñëpp amul loolu la foofu la ñëpp yëggul te loolu fokk ñu tinkeeku ngir mën ko loolu moo tax bu dee gone comme moom li muy xam yëpp ci yàlla la jóge par exemple gone kenn du ko jàngal nan la ñuy nàmpe masalan kenn du ko jàngal nu ñuy jooyee par exemple kenn duko ko jàng am na yu bari kenn du ko ko jàngal muy mën a euh, wax li façon jooy bi loolu ak wala boog euh, ni ñuy reetaane amul du ko jàng te loolu même lii ci liir yëpp ci am même liiru animaux yi xam nañ bu ñuy juddoo rek dangay gis mbote mi daal ñëw commencé namp ci weenu yaayam te pourtant loolu mécanisme bu rëy la bu garaaw la tey loolu bu non automatisation boobu yàlla boroom subhanahu wa ta'ala def ci ci mbindeef yi ci ndundit yi muy animaux yi lu garaaw la parce que xam-xam la bu tukkee ci moom moo koy roof ñëpp ci nga xamante ne daf leen a ubbil buntu boobu animaux yi nag amuñu loolu amuñu ko amuñu boyal gi mais borom subhaanahu am na lu mu leen yenkewal ci xam-xam loo xamante ne du jóge ci ay réflexion ci ay xalaat bu bari déedéet du ci juddoo mais quand même leen lépp lépp lépp ci xel ak xalaat. moo tax fa yasma'u day moo tax nit ki xale bi liir bi fa yasma'u day dégg maa laa nasma'u luñ dul dégg ñun wa yaraate day gis maa laa nara luñ dul gis ñun min xadaratul itlaq waaye lépp dafa jóge ci dafa bokk ci xadara itlaq bi ndax joyal gi boyal gi partie bi gisoon nañ ko bi ñuy gis ak partie bi bi ci tegu sax bi ñuy gis al itlaq wa taqid mais dañ ci ñëwaat rek comme que indiwaat na ko ñu indiwaat ko rek wa lisaanuhu làmminam nag la yastati'u du man ak taabiraat di firi di leeral li nga xamante ne maanaam du mën a exprimer li nga xamante ne moom mooy moom li muy gis ak li muy dégg wa kullama te saa yoo xamante ne nag marrat dana wéy dana romb al ayyaamu basi wala yaali ak guddi ga alayhi ci moom takawwana ci lay tabaxoo ci lay nekke aqluhu xelam shay'an fa shay'an lenn par lenn maanaam benn par benn ndànk-ndànk wala shay'an fa shay'an ndànk-ndànk wa nadaba muy rocceeku ndànk-ndànk indahu fa moom al itlaqa doyal gi xatta mbete yasira mu mujj doon loo xam ne zikra lu muy lu rek maanaam daanaka doon ko fàttaliku mu nekk loo xamante ne daanaka dootu ko mën a fàttalikooti wa badalan waaye ci wecce min ci an yastaqi mi ngi an yastaqi yu mi ci joyal gi wal hurriya ak fireeku gi ak tinkeeku gi mooy liberté absoluté et liberté totale indépendance asba da rek yastaqi muy nandoo léegi min aqlihi ci xelam wa taqidihi ak tënkoom loolu ñëpp ñu ci lañ jaar loolu képp ku juddu màgg am fukki at xam na ni jaar na fii bu dee bu dee bien sûr que xelam te tënke ubbeeku na wa asbaxa muy xëy nag yaxin na di xëccu di sopp di dem ila xurriya ci gore ci gore maanaam mooy liberté wa yahrabu ba pare muy daw ilay xaajum ci gore googa mata wajadaxa saa yu ko amee saa yu amee liberté rek nga gis ko mu moo tax xale yi suñu kësee moom loolu après nag da gis ñu commencé xàmmee tuuti tuuti di commencé bokk suñu adduna bi ci ngay gis sax d'ailleurs moment boobu ñu commencé dégg suñu làkk yi ñuy wax ak ñoom suñu langage ñun ñoom ñuy comprendre ñuy waxtaan ak ñoom ñuy fàtte commencé fàtte seen langage original mooy suryaan ya ñu ñu koy commencé fàtte moo tax suryaan ya boobu muy làkk boobu nga xamante ne moom la gone yi di xam te mooy làkk ruux yi euh, làkk boobu balaa nit ki di ci mën a delluwaat ba yegg ca fokk mu bokk ci afraad yi wala xutbu yi feek bokkul ci groupe boobu du mën a làkk suryaani ya parce que suryaani ya xaqiqatan ñooñu rek ko dégg ci àdduna te sax ñooñu dégg giñ ko dégg day wute selon ban ban martaba lañ nekk ban maqaama lañ nekk waaye bu ñu niveau boobu moom après làkk bi déedéet jeex na c'est fini dootoo ko déggati xanaa nit ki génnaat àdduna xanaa nit ki génnaat àdduna loolu rek moom mooy mën a tax mu mën a déggaat moom euh, mooy mooy làkk boobu ndax lan ndax dafa dellu ci tënku te tinkeekuwul objectif nag moom tinkeeku na tinkeeku googu nag du mën a nekk mukk mukk mukk lu dul nit ki delluwaat ci yàlla carrément maanaam tënkuwaat ci ndigalu yàlla ay tereem carrément loolu tax mu ne fa charia charia kulluhu lépp taqyidun ak tënk la lépp loo gis ci charia alquran ak sunna yëpp daf lay tënk voilà fa huwa moom yu day jiima day tërali pexe an yahraba ngir mu daw minhu ci moom ilaa mawqini hurriyatihi dem ci bërëbu ilaa mawqini jëm ci bërëbu xurriyati yi ak goreem maanaam jàpp naa ne nit ki euh, nit doomu aadama day bëgg daa iman di di dem di ci ci pour voilà man libre man dama lii voilà lu ma neex lay def maa moom sama bopp ci dara du ci dëgg loolu moom mënut a nekk ndax doo def lu la neex loolu dëgg c'est pas vrai moomoo sa bopp loolu moom leer na nañ yàlla la moom Euh, mooy def ci yow li ko neex d'ailleurs na loo tële loolu man ak yéen ñëpp kenn ku ci nekk xam na li may wax gënuma koo xam kenn fii euh, lii may wax nii ah, euh, lii moo ma neex ci laa ne ok en réalité du looloo la neex réellement parce que li nga bëgg da nga ciy xënc te am mukk fekk amoo yàlla doo am li nga bëgg lépp sa bànneexu bakkan dong ngay jéem a dab nan ngay fexe ba sa xol fiix nga fees ci bànneex ak bonheur maanaam mbégte ak dund gu neex loolu rek ngay boo tax ngay dem li yàllay tere nga ne da nga ciy a dem mais doo ko am doo ko am xam kañ nga koy am soo demee ba dellu ci yàlla carrément sa dund yëpp nekk ndaataa tëllëx lépp neex lépp xéew lépp nekk mais mais lépp neex ci zahir nii sax mën nga nekk ay natt yeneen bi sallallahu mu wasallam moo ay natt waaye baatinam kan moo gënam kan moo mën a taxaw ne man maa gën a neex dund yeneen bi sallallahu alayhi wasallam amul te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ndax dafa ak yàlla yi kese loolu mooy mooy dund gu neex mooy le bonheur voilà ñaata nit ngay gis ñu am villa yiñ bëgg yëpp ak la ba pare xaru ci ñaata nit koy gis ñu nekk ci société boo xamante ne mi lépp visible maanaam c'est bon pour ñoom mi y toujours problème moo tax dañu jàmbat rek kaas xeex xuloo naqar njàqare tiis ci kaw tiis duñu gis mukk xéewal gu ñu nekk lu tax parce que dañu bëgg tënku di daw di dem ci lu neex seen bànneexu bakkan ki gore fekk gore googu ndekete buñ ko bëggoon danoo waroon na dem tënku ji ci ca sharia lañu war a tënku ci képp ku tënk sa bopp nag ci doomu aadama loo xam ne am mbindeef la ne yow def sa bopp torox tàng fekk yow a parce que jëlal sa bopp nga dellu ci yàlla yi kese lii mooy tax nga gore lii mooy tax nga nekk un libre conscient de sa avec le bonheur le plus absolu lii moo koy joxe lii moo koy joxe mooy dellu ci sharia bii alquran ak sun lii ñu tënk lii ñu leeral loolu moo koy joxe te bu ñu waxee alquran ak sunna maanaam sharia alquran ak sunna lañu wax compréhension yi ci borom xam wax loolu dañuy xool dëgg-dëgg ñoom ñëpp la ñuy jël sans ñu considérer bii bàyyi bee yëpp la ñuy jël indi teg xool ban moo ci gën a dëppoo ak alxuraan ak sunna ànd ne borom subhaanahu wa ta'aala ñoom ñëpp lay fay ñoom ñëpp seen wax am na doole maanaam doole yi lu ñu war a fay mais nag bu fekkente ne du ixtilaaf naw'i mooy wuute goo xamante ne maanaam benn mbir mi mën nañ koo defee façon yu bari te mu baax bu dul loolu mu nekk loo xamante ne mais vraiment ixtilaafu du lafzi kese tamit du ay baat rek la ñu wute li ci wax ni moom la koy waxee ne euh, muy ne terme terminologie rek ñu wute ni ko waxe li ñu waxe mais mu nekk moo tax wute gi am mooy sens bi daño dàkku ci bi ci bopp mbir mi ci boppam ni muy boobaa faaw dañ jàpp ne mu gën a jege li yàlla wax li yenente sallallahu alayhi wasallam jàngale parce que loolu moom mooy sharia atte li yàlla tëral du waxu boroom xam-xam yi li yàlla tëral mooy alxuraanam ak sunnaam loolu la tëral moo tax Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu daa iman ci loolu lay delloo si nit ci loolu lay delloo si taalibe bi yëpp day tourner ci alxuraan ak sunna bokk na ci njàngale imam Salahuddin Tidiane alayhi ridwaanu rabbaani li ci gën a am solo bokk na ci mooy daa le fait que référence yi dañuy dellu daaiman ci alquran ak sunna kese boo leen seetloo boobu ba léegi bi ñu tàmbalee bëriwul lu ñu tudd ne borom xam-xam sàngam moo wax nangam bëriwul te ñu ngi ci deux cent quatre-vingt-cinquième page bi daanaka wala ñaari yoon la am na lii xadis nee na lii la Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu noonu la jàngalee mbir ci te loolu moom mooy li mu indi teg ko ngir sunna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu dellu si waat ci carrément carrément carrément loolu mooy sharia kuy tënk sa bopp na nga tënk sa bopp ci waxu yàlla ak waxu yeneen bi sallallahu waxu keneen ku mën a doon dafa am luñ ci mën a nangook lu ñuy delloo ba mu des waxu borom bàmmeel bii sallallahu alayhi wasallam comme ko euh, imaamuna nit ki daa iman day déema dem di wuti nu muy tënkoo nu muy tinkeekoo nu ndax day yëg ni temps am na lu ko téye am na lu ko am bonheur absolu bi am na lu ko teree yee bi fi bëgg am na lu ko teree ni mu bëgg saa yu demee ba jot dara di xintu ci leneen saa yoo xamante ne am na dara bu xol bi xel mi duñu duñu dal maanaam du fiix parce que am na leneen objectif bi ma tëraloon ci année bi yëpp atteindre naa ko mais am na leneen bu dee nag atteindre ko moom mu nekk at beneen musiba ci kaw beneen musiba naqar gi tiis gi jaaxle gi yaakaar gu tas gi et cetera yëpp ne mu yëg ni dafa am lu ko tënk addunaam na neex na mu waroon a mel melu ni la mu doon bëgg amaguma ko des na wala ba ma ko amee itam gis naa ne non affaire yi des na walakin Allah waaye nag bu yàlla dafa dogal alayhi ci moom jaam bi xaaral taqyid boobu tënku tënku googu ne daa iman dafa am lu lay tënk doo fi réeku liberté totale abadan abadan mais xataa doomu aadama ci mbiram yépp liberté boobu mënu koo am façon te ñëpp ci yam tey doomu aadama bu sañoon léeg-léeg bu nekkee ci yenn bànneex yi bànneex boobu day wéy di am déedéet mais day tënku dafa am fu dans le temps dans la l'intensité dans la dimension lépp daa am fu mu dans l'espace léppay arrêté am na yoo xam ne nit ki bu ko dund ngay bëgg di ko dund di ko dund di ci ne di ci ne di ci xoolal bu tiib wala ceebu jën wala ganaar ni day bëgg di ci ne di ci ne day day jékki affaire commencé sax ordre javel wala ah mu commencé ko sàppi wala biir bi arrêté maanaam parce que mënatu la dem mu commencé dootul mën a sax wax wala mu mu muy nooyee bakkan bu gémmiñ gi muy nooyee gémmiñ gi bakkan bi doyatul et cetera ci lépp noonu la demee même loolu at ko ci lépp waaw léeg-léeg nit ki nekk ci dimension yoo xam ne bëgg di fonctionner di fonctionner di fonctionner xaal bi yëkkatiku yëkkatiku yëkkatiku mais nelaw mu ñëw ne ko saway doy na mu nelaw même bu ko tey day nelaw par force wala mu jékki-jékki sonn coono daal ne ko sawaay léegi jeex na doy na et cetera dund la naan doy na doy na sawaay doy na parce que loolu firiku googu liberté totale googu loolu mënoo am en tant que bindef mënoo koo am lu dul nga dellu ci tënk googu wa annahu te kat moom laa yaxruju du génn mukk ci tënku googu ilal itlaq jëm ci boyal gi muy ti gi illaa lu dul mi in ci tënku ghaayatu taqyid dayoo tënku maanaam nga tënku tënku bi gën a mat ci sharia mooy lan waxu yàlla waxu yeneen bi sallallahu alayhi kon nag fa zaahirul amri li feeñ ci mbir yi mooy qaydun ak tënku la waaye baatinuhu waaye lëf ndugg ci biir nekk ci biir fii ca mbir mooma mooy sharia bi ar-rahma yërmande kese la gu yaatu